alayhi alsalatu wassalaam baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim qaalat annaa yakuunu lii gulaamu walam yamsasnii basharu walam aku baqiya kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci ñaar fukkeelu laaya bi mu ne qaalat sayyidatu maryam alayha alsalatu wassalaam daldi tontu ruux woobale di seydinaa jibril alayhi salaam ci li ëpp ni wax muy naaw bi mu nee sama boroom kan moo ma yebal ci ngir ma may la li nga xamante ne mooy doom joo xam ne ju sell lay doon xaalat mu tontu ko ne ko annaa yakunu li ghulaamun mu ana man mii di maryam alayhi assalaamu nan laay amee doom walam yamsasni bashar te benn góor masuma laal ci wàllu sëy mooy aw ma kenn koo xam ne mas na maa laal ci wàllu sëy de walam aku tama nekkuma yaa koo xam ne damay jaay sama bopp mooy du prostituée de du koo xam ne day jaay boppam ndax loolu moom ci lañ xame ne nit ci noonu lay amee moom lay amee doom soit mu nekk koo xamante ne dafa marié wu ba pare amee ci loolu mooy ci mariage boobu dafa sëy am doom wala rek mu nekk koo xam ne day jaay doo day jaay boppam am doom waaye am na beneen mooy nit ñi mooy koo xam ne te loolu day day day dugg ci bu njëkk bi mooy walam yam sas nii bashar mooy laal nit laaluma mooy lan ñoo xamante ne nii dañ leen a poñ daal di leen siif daal di leen kii nga xamante ne waaju xam ne bu yées la moo siif yooyu yëpp day duggaale ci bu njëkk bi kon nag loolu mu ne loolu lépp xewul kon man nan laay amee doom xaala Seydina Jibril moomale ruux boobale alayhi salaatu wassalaam ne xaala mu ne kadhaliki naka nii daal ma la ko waxe xaala la wax rabbuki sa borom de moo ma yebal man du ma ci lenn damaa yebal rek huwa moom de la wax moom borom bi alayya ci moom nee na ci man borom bi hayyinun lu yomb la de wali najalahu nee na ki moom doom jooju mën a bëgg a defal nga ñëw ma ñëw di la ko wax nee na ngir moom mu def ko aayatan mandarga linnaasi ab laaya lay doon ngir naa linnaasi ñeel nit ñépp wa rahmatan te yërmande kese la min naa goo xamante ne nii gu tukkee ci ñun la wa kaanata lii mbir amran mbir la moo xamante ne nii maqdiya borom bi tabaraka wa taala daal na koy dogal ba pare te mbir la moo xamante ne nii mu la mu muy def la dee ca saase fa xamalatuhu léegi nag foofu la yem mu daal dem fa xamalatu mooy daf koo ëf ci fa xamalatu mu daal koy ëmb nag fantabadat bihi makanan qasiya mu daal di berwaat foo xamante ne nag mooy foo nga xamante ne gina dandu makaanan boo xam ne qasiya bu gina sori foo fële gina sori ay ñoñam nag beneen bërëb boo xam ne ndax fee mu nekkoon même bu dee sori woon naag ñoom utoon kiiraay waaye lii nii mooy hé hé problème moom moom loolu koy gise ndax ah ëmb bii de moom bés gars yi de bés buñ ko découvrir dinañu wax lu ne lu ne dinañu ne waaw lii de moom moom yéeme na ak wax ju ne nag nar nañu ko wax léegi nag moo tax mu jàpp nag li nga xamante ne nii makaanan ba mu ko ëmbee mu jàppaat beneen daal di dandu daal di feneen foo xam ne moo gën bërëb boo xam ne moo gën a sori fajaajaa ahal mahxaad ba mu nekkee foofu nag fa la ko matu gi nag daal di nag dëkkale de muy mettit gi nga xam ne nit ki buy am doom bu commencé di am doom mettit yooyu nga xam ne travail bi daal di commencé nag fekk yi laa gisin ndax la mu ngi nekkoon nag daal di wéeru woon ci li nga xamante ni mooy dattu li nga xam ne garabu tàndar ma ndaw garab gu barkeel allahu akbar comme ni yonente bi alayhi salatu wassalaam ne dafa amoon garab dafa am garab goo xam ne moo koy ngëm yàlla gee moo niroo léegi mu laaj sahaaba yi radiyallahu anhu ñépp noppi Seydina Mawlana Ibn Umar moo ko nettali mu ngi ci Sahihayni nee na waay comme que mu Seydina Abu Bakar waxul Seydina Umar ñooñu saaba yu mag yi kenn waxul <laughs> man man xalaatoon naa ne bon amaana tàndarma la waaye waxul. waaye bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen tàndarma la léegi nag nee bi ma biñ paree ma wax sama baay bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ko man de yonent bi alayhi salaam li mu laajoon de man de xamoon demoon naa ba koy wax waaye damaa gisoon ne comme que waxu ngeen yàgg Seydina Abu Bakar ak ñeneen ñi ñu màgg ñi man moo tax daal waxuma mu ne ko nga waxoon nag moo ma gënaloon nga am lii ak lii ci àddina kon nag mooy ndax garab daw garab gu barkeel nga xamante ne nii ca la wéeru woon ko matu gi dikkalee de sayyidatu maryam alayhi salaam mu ne yaa laytani way aka neexoon waaye mittu fekkoon ma faatu woon qabla hada laata lii nii di xew de wa kuntu ma nekkoon nasiyan mansiya nit koo xamante ne nii dañ may fàtte nit mbir moo xamante ne nii bàyyi nañ ma kenn dund fekk faatun naa bañu fàtte ma kenn doon ma fàttale ko sax aka neexoon waaye man lii daal xewoon ay jamono yoo xam ne fekk na ma ba muy xew nii lii fekkoon ma faatu woon ma nekk mbir moo xam ne kenn dootuma tudd ra fàtte nañ ma de de yóon bu nañ ma ca calendre grégorien de fanaadaha min tahtiha suñu boroom nag daal di koy woo mooy walla kan jaareel ko ci Seydina Jibril alayhi salaam moomale min tahtiha ca ronam mooy fa mu toog ne allah tahzani mu dégg kàddu gi naan ko bul bul bul bul bul bul bul dara mooy bul njàq ci li nga xam ne moo la dal nii mu ci njaq dara qad ja'ala rabbuki dëgg-dëgg sa borom yow sayyidatu Maryam alayhi defal na la taxtaki ci sa suuf sariya mooy ndox moo xamante ne nii mooy day daw ta du rot mooy du du dog boo xamante ne nii lépp loo xam ne di nga ko ci soxla nag di nga ko am foofu la de léegi nag kon loolu la ko wax sariya nga xamante ne nii loolu benn wax la ne loolu la am ñu ne mooy ki nga xamante ne rek mooy Seydina Isa la koy wax loolu beneen wax la waaye loolu yëpp mooy daal mooy ndox moo xamante ne daal lépp daal dañu ne mooy ne ab ab dex la boo xamante ne moom la ko defal moom lay wax noonu le ne ko bul daam dara looy dàq ndax dinaa la def liy wane ne doo jàq ak yooyu ak yiñ lay jàppandal mooy fii nii di nga fi am dex gu ndaw goo xamante ni na ndaw léegi nag moo ngi noonu le de léegi nag mu ne ko kon bi mu ko waxee loolu kon moom mu ne ko wa huzzi te nag gësamal mooy bësal ilay ki mu jëm ci yow bi gis naxlati mooy li nga wéeru muy dàq tàndarma bi tron tàndarma bi daal di koy yëngal tusaaqit tusaaqit bu ko defee dina rot alayki ci yow rutaban ay tàndarma yoo xamante ne nii yu noy la janiya te neex te neex te neex a lekk nag bu ko defee mooy nga laal di ci lekk moo tax yii yu am am solo la ki nga xam ne dafa ëmb mooy muy muy muy jëfandikoo yu mel nii ay ñoomin tàndarma yu nooy yi te neex loolu dina ko dimbali ci li nga xamante ne nii mooy ci matu gi dina ko woyofal moo tax ak ndox moo xamante ne nii moom lay yor yi génico yi leen loolu bu dee ne jàpp ngeen ko woon boole leen ko ci seen matériel ak seen xam-xam ak yéen ñiy rawle yéen femme yooyu lee alquran wax na te borom bee wax te noonu la dee kon nag mu ngi noonu mu ne fa kuli te nag na nga ci lekk washrabi te na nga naan mooy lekkal ci tàndarma ju nooy ji te neex washrabi te nga naan ci ndox mii nga xam ne sariya day daw moom lañ la defal de wa qarri ayna te nag seralal sa bët dalalal sa xel te xam ne lii lépp xéewal la bur yow la de du benn njàqare bu lay dal de fa in ma tarayna léegi nag mu koy wax la nga xam ne moom la doon sóoraale te loolu moo tax mooy hée nit ñi de bés bu ñu découvrir lii bés buñ ma gisee ak lii oh! dina doy waar de mu ne ko nag fa in ma tarayanna li nga xam ne bokk na ci dalal xel gi nga xamante ne nii bul am dara loo ciy tiit saa la gisee nag minal bashari ci mbindeef yi ahadan mooy fa imma tarayin na yow bu gis nga minal bashari ci mbindeef yi ahadan koo mën di alhamdulillah mooy boo gisee kenn rek ba pare mu daal lay laaj ndax boo gisee mbindeef yi moom kenn mu gis la doom te xamewuñ la woon dañ naan é lëm gën a gaawe kay dina la laaj fa quuli bu la laajee nag yow nanga ko tontu ne ko inni man maryam kat alayhi salaam nadartu lirrahmani sawma damaa sama boroom mooy daal di woor mooy téye sama lanni tey duma wax mooy ne lan falan ukal mu leeral woor googu ndax al woor ak as sawm naan alwoor a sawm mooy al imsaaku mooy téye li nga xam ne mooy téye sa bopp loolu mooy sawm mooy noppi téye sa bopp ci wax ci yoo xam ne du noonu téye sa bopp ci dugal sa biir lekk wala naan wala lépp loo xamante ne nii day dog koor téye sa bopp ci wàllu sëyeeg yooyu lépp loo xam ne day dog tamit kon mu ne kon nag man mii ku ku la wax rek nee leen ku ñëw laaj la ci mbindeef yi nee ko man inni man damaa ne dara lirrahmaani njeel sama borom bi nga xamante ne nii moom moo fees del la gër ma ne ni nga xamante ne nii saw maa mooy nag ak koor koo xam ne mooy lan falan ukallimal yawma insiya tey duma wax ak benn mbindeef amul benn mbindeef boo xam ne tey dina ñëw ma wax ak moom kon noonu la dee kon leeral na mbir mi koor ga la mooy téye sa bopp googale fa atat bihi xawma fan yooyu rek naka noonu rek mu daal di koy dikkal xawma haa mu daal di indil moom sayyidatu Maryam daal di indil li nga xam ne mooy nenne bi nag mooy liir bi mooy ki nga xamante ni mooy bébé bi indil ko xawma haa ay ñoñam yaxmiluhu te ba muy ñëw di ay ñoñom jóge fa nga xam ne fa doon dugge xalwa fa doon wéet daal di ñëw nag daal di mu ngi mu ngi koy jàpp mu ngi mu ngi yenu mooy lan mu ngi boot wala mu ngi mu ngi taaw voilà mu ngi taaw téye ki nga xamante ne nii mooy liir bi di Seydina Isa alayhi salaam xaalu gaa yi seen ko xool xoolaat xoolaat xoolaat ni kii daa ànd ak doom de yaa maryamu yi ne ko hoo hoo cëy way yow maryam mi way mais laqad dëgg-dëgg jiitii waaye indi nga fi de shay'an mbir moo xamante ne nii nag fariyaa cay mu màgga màgga màgg lii de nag moo lii de mooy mooy moo liñ naan liñ naan faf nag éé waay waay waay waay nopp déglooti na dee waay waay bët yée moo tina ci lii mu gis waaye indi nga fi shay'an mbir moo xam ne fariyaa cay warëy waay waaye yow da kii daal doom jii nga yor te yow kenn xamul ko doon ndugg foofu amoo jëkkër amoo dara te eh, yow jaamu yàlla rek lañ la ma xamee gi wéet lii de doy na waar de léegi nag lan moo ci dégg loolu lañuy gis lan la ñuy wax ñoom est-ce que fii lañ yem am na leneen lu ñuy wax loolu lañuy wagàggale ci jataa bii ni ñëw insha allahu taala wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati